a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim. wasalaatu wasalaamu alal mab'uusi rahmatan lil caalamiin nabiyyinaa muhammadinil amiin. wa calaa aalihi wa sahbihi ajmaciina amma ba'd.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 وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار وعين بكت من خشية الله تعالى وعين باتت تحرس في سبيل الله rawaahu tirmidi rahimahu allahu ta'ala wa qaala hadiisun hasan kon al imaamu alxaafidu annawawiyu rahimahu llah ginnaaw biñ gisee ci chapitre biñ ne 234 di baabu fadlil jihaad ci suñu jotaay bii ñu génn xadis buñ mujj woon gis moo doon xadis 1304 mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yaliju nnaara rajulun bakaa min xashyati llahi xatta yacuuda allabanu fi ddar' walillahi alhamdu walminna tey ñu war a gis xadis bi ci tegu xaw nañu niroo muy xadis mille trois cent cinq mu wone wa an ibni Abbaas mu ne mu ngi jële ci doomi Abbaas ji radiyallahu anhuma di Abdallah annahu qaala mu ne nee na sami'tu dégg na rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan aynaani ñaari bët laa tamassahuma an-naar sawara du leen lakk mukk du leen laal waaw bu la ñaari bët mooy comme lañ gisoon fee que ñaari dëgg tànk yoo xamante ne dañoo poussière ci yoonu yàlla Ah, maghbarat qadama abdin fi sabilillah fatamassahu an-nar du poussière mukk ñaari ndëgg tànk jaam ci yoonu yàlla safara di ko laal loolu mooy kinaay lim ci jublu du dëggu tànk yi mooy nit ki ci boppam sawara du ko laal fii noonu la mu ne ñaari bët ñaari façon nit ñoo xamante ne bët ya ñañu sax ci ñoom sawara du leen laal bi ci njëkk aynun bët boo xam ne bakat min xashiyatillah dafa jooy te dara taxul mu jooy lu dul ragal borom bi tabaaraka wa taala wa aynun ak beneen bët boo xam ne baatat dafa fanaan tahrusu di garder alhamdulillah fi sabilillah ci yoonu yàlla waaw mu ne rawaahu xadiis bii de soloo na ko at-Tirmiziyu di al imaam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmizi Allah muy al imaam at-Tirmizi Abu Isa moom moo ko soloo waaw laaj bu njëkk bi mooy est-ce ñoom ñaar doog ko moom kese ko solo mu ne bu abadu am na lu des <laughs> mu ne waqaala mu ne xadiisun xasanun mu ne lii xadiis la boo xam ne xasanun bu baax léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce moom doog ko solo ñu ne la est-ce ñu ne la est-ce waaw moom doog ko solo. Ah, al imaam Abu Iisa rahimahullah mu ngi ko indi abwaabu fadaa'ilil jihaadi an rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam baabu fadlil ah, ah, alxaras fi sabiilillaah baabu fadlil xarasi fi sabiilillaah voilà mu ne haddasanaa Nasr ibn Ali Nasr ibn Ali al-Jahdami <laughs> Nasr ibn Ali Ah radiyallahu wa rahimahu mu ne nettali suñu sëriñ di Nasr ibn Ali di Nasr ibn Ali ibn Nasr ibn Ali ibn Suhban ibn Abi al-Azdi ah al-Jahdami Abu Umar Abu Amr al-Basri mooy as-Saghir ah <laughs> mooy baayu Ali ibn Nasr al-Jahdami mu ndaw mi di sëtu Nasr ibn Ali gis nga moom en fait turu maama maameen noonu la tudd Nasr ibn Ali Ah, ibn Nasr ibn Ali mooy maamam Nasr ibn Ali la mooy moom Nasr la tudd baayam tuddoo Ali waaye ki jur baayam Nasr la tudd ka jur baayam moom ka jur maamam joojee tuddoo Ali voilà moo tax ñu naan ko as-Saghir kii mooy Nasr bu ndaw bi Nasr ibn Ali parce que maamam it eh, Nasr ibn Ali la tudd ah? Ah, moom mi ah di Ali aljahdamiyu rahimahullahu taala ah, moom kii la woon moo doon sëriñu waa kutubu sitta voilà bokk na ci waa kutubu sitta bul fàttalikul euh, euh, euh, nettaleem ba mook tufuuli ba xaaraankat ba <laughs> mook xaaraankat ba seen nettali bu xorom ba loolu woon a sànq mu def ma ay ree moom nag mu ngi gën àddina côté la la cent soixante yi voilà ay année l'an soixante cent soixante yi fa la la gane àddina la gane àddina moom Seydina Nasr ibn Ali génn àddina l'an deux cent cinquante rahmatullahi alayhi am na nag ñu ne deux cent cinquante et un sëriñu waa kutubu sitta rahimahullah Abu Amr muy al-Jahdami rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Bishr ibn Umar mu ne nettali nañu Bishr ibn Umar ah di Bishr ibn Umar ibn al-Hakam ibn Uqba az-Zahrani al-Azdi Abu Muhammad al-Basri rahimahullahu ta'ala am nañu ne fin deux cent six la génn àddina njaal benn deux cent sept am nañu ne deux cent huit am ñu ne deux cent neuf wallahu ta'ala a'lam qala mu ne haddathana Shu'ayb ibn Zurayq Abu Shayba mu ne ki ñu xabaare mooy Shu'ayb ibn Zurayq di Shu'ayb ibn Zurayq ash-Shami Abu Shayba al-Maqdisi dëkkoon fële ci Turtus moola Turtusi al-Falastini rahimahullah eh, nekkoon fële ca Ramala Ramla ah ca bilaadu Asqalaan foofu fële ca bilaadul Qudsi ca Jérusalem Jérusalem rahimahullahu ta'ala kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu nag gisuma ko moom Shu'ayb ibn Zurayq al-Maqdisi moo tax foofu la dëkk moo dañu al maqdisi muy baytul maqdis ah harasaha Allah wa akhrajahu Allah min aydi al ikhwan al qiradati wal khanazir amin kon Shu'ayb ibn Zurayq Abu Shayba qaala mu ne haddathana Ataa ibn al-Khurasani mu ne nettali Ataa al-Khurasani di Ataa ibn Abi Muslim Maysara ñii ne non Ibn Abdillah la du Ata ibn Abi Muslim de Ata ibn Abdillah ñii ne Abu Usman ñii ne Abu Ayyub ñii ne Abu Muhammad al-Khurasani al-Balkhi ash-Shami rahimahullah gane àddina la cinquante génn àddina la cent trente cinq rahmatullahi alayhi ah, léegi mu jël ko ci Ata bi gën a siiw muy Ata ibn Abi Rabah an Ata ibn Abi Rabah di Ata ibn Abi Rabah Aslam al-Qurashi al-Fihri al-Jumahi mawlaahum Abu Muhammad al-Makki taalib bu mag bu mawlaana Ibn Abbas gane àddina ci xilaafu Seydina Usmaan la 27 génn àddina la 114 am na ay wuute rahmatullahi alayhi an Ibn Abbas mu jëlee ko ci sëriñam di Abdallah ibn Abbas ibn Abdil Muttalib ibn Haashim ibn Abdi Manaaf al-Qurashi al-Haashimi Abul Abbas al-Madani Euh, gane àddina ca fi nga xam ne mooy Shi'bu Abi Talib fa nga xam ne fa lañ leen waa Quraysh embargo woon embargo woon yonent yi alayhi salaatu wassalaam le fekk mu bi ñu ba am fukki fukki at ci révélation yi muy ñetti at laata gàddaay bi ci la génn ci la gane àddina génn àddina la 68 am na yu wute nag waaye loolu insha allah mooy li gën a dëgër fi nga xam ne mooy at-Taif rahmatullahi alayhi kon moom wa radiya anhu wa uh, ibn Abbas radiyallahu anhuma uh, annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul aynaani laa tamassahuma an-naar aynun bakat min khashyatillah wa aynun baatat tahrusu fi sabilillah wa fil baabi an Usmaan wa abi rayhaanata wa hadiisu ibni abbaasin hadiisun hasanun gariib laa na'rifuhu illaa min hadiisi Shu'ayb ibn Zurayq voilà nii la ko al imaamu indee muy al imaamu ki nga xamante ne nii mooy al imaam eh, Ibn Abba eh, at-Tirmidhi mu ne wa fil baab ñëw na ci bun ënn hadiisu mel nii ki nga xam ne mooy an Usmaan muy Seydina Usmaan ibn Affan alayhi ridwaanu rahiimu rahmaan loolu imaam al-Haakim moo ko solo mu ne saxiixul isnaad boobu da ne harasu laylatin fi sabiilillah afdal min alfi laylatin yuqaamu layluhaa wa yusaamu nahaaruhaa da ne foofu Seydina Usmaan da jële Yonent saa salaam mu ne harasu layla mooy di garder monter la garde benn guddi ci yoonu yàlla nit ñi nelaw. nga leen di garder armée bi ngir bañ noon yi dal seen kaw loolu afdal moo gën min alfi layla moo gën junni guddi yuqaamu yoo xamante ne guddi yëpp nit ki da koy taxaw di woor non di di julli wayu saamu nahaaruha ba pare mu ñuy woor bëccëgëm ya loolu lépp léewa ko gën allahu akbar kanta abu rayhana hmm? amee naan usman wa abi rayhana ta kanta abu rayhana Eh, moom eh, ki nga xamante ne nii mooy al imaamu Ahmad moo ko solo rahmatullah alayhi ak al imaam an-Nasaa'i am na lu mu ci indi ak al imaam at-Tabarani ci al-Kabir waaye indi na ko ci al-Awsat al-Hakim solo na ko ne sahihul isnaad yi voilà kon eh, ñii ñoo ñi nga xam ne ñoo ko indi wallahu ta'ala a'lam kon hadis baa ngi kon naa ah, see kii. après imaamu Tirmidhi dana wax hadith ibn Abbas hadith ibn Abbas bi radiyallahu anhuma hadithun hasanun gharib dana hadith ibn Abbas bi nag hadith la boo xam ne hasanun bu baax waaye gharib boo xamante ne ni nag dafa tumuranke voilà boo xamante ne nii dafa tumuranke voilà moo gis nga imaam an-Nawawi waxoon nañ la yu bari bu gharib amee doonuñ woon gis mu koy tudd eh, eh, mooy hasanun eh, wa qaala hasanun sahih kese la wax wa qaala xasanun saxiix waaye imaam ñu nusxa yiñ ci wax daf cee yokk garib léegi kon ginnaaw taxriij bi nii léegi ana lëkkaaleem ak suñu bunt bi ñu ne la lëkkaaleem di baabu fadlil jihaad mooy leer na mooy yonent may saa saab ñaari bët safara du leen laaj bi ñu njëkk mooy woo xam ne dafa jooy ci min xashiyatillah ndax ragal yàlla loolu taxawoon nañ ci fàttalikul xadiis trois cent soixante-seize hadis sayna abu hurayra radiyallahu anhu baabu fadlil hubbi fillah wal hasi alayhi wa i'lami rajul man yuhibbu annahu yuhibbu foofu buntu boobu gisoon nañ hadis deuxième hadis bi ci buntu boobu mu doon hadis sayna abu hurayra radiyallahu anhu bi mu ne leen saa saa nee na sab'atu yudhilluhum allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu imamun aadil wa shaabun nasha'a fi ibadati llahi azza wa jalla wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulaani tahaabaa fillahi ijtamaa alayhi wa tafarraqaa alayhi wa rajulun da'athu imra'atun dhaatu mansibin wa jamaalin faqaala inni axaafu llaah wa rajulun tasaddaqa eh, bi sadaqatin fa axfaahaa hattaa laa ta'lama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu eh. mooy ki nga xamante ne nii Euh, foofu gisoon nañ ko euh, euh, ba pare wa rajulun zakara wala ji la zakara allaha xaaliyan fa faadat ayna voilà moom la mujj woon bi mooy xadis boobu mu ne woon juróom-ñaari ngi borom bi moo leen di keral bis bi nga xam ne amul keralul keram waaw imaam boo xamante ne bu jub la ñaar ndaw boo xam ne daa màgg yaroo màgg ci jaamu yàlla mi nga xam ne moo màgg tedd ñaar ñett rajulun góor goo xam ne xolam dafa lëkkalook jàkke yi ak ñeent ñaari nit ñoo xam ne dañoo soppante ci yàlla ci lañ soppante ci lañ tàqale ko ñeent góor goo xam ne ab jigéen boo xam ne bu am juddu wala bu amub euh, dayo xam ne ak autorité wala ak taar woo ko ci woppam mu ne damaa ragal yàlla juróom mu ne rajul woo xam ne dafa saraxe nëbb ko ba nga xam ne ndejooram li mu saraxe càmmoñam xamu ko bu mujj bi nag moo doon waaj yi wa rajulun zakara allaha xaaliyan fa faadat aynaa góor goo xamante ne dafa fàttaliku yàlla tudd yàlla ci wéet ay rongoñam bubb di tuuru ñuy bokk na ci ñi nga xam ne juróom-ñaar ñi nga xam ne borom bi moo leen di keral keroog bés ba nga xam ne amut fenn fu waay mën a keroo lu dul keru borom bi tabaraka wa kon kon mooy bu njëkk bi yeneen saa saa wax ne kook safara du ko laal non seulement dañ koy keral bi dañ koy keral waaye kooku safara ko laal ñi dañ koy keral te bu nit ñi ñëwee di dem ajjana wala sawara moom moom manula dem sawara lu tax parce que aynaani la tamassahuma an-nar ñaari bët ngi nii sawara du leen laal bi ci yi aynun bakat min xashyatillah bépp bët bu mas a jooy te la tax mu jooy mooy ragal yàlla bët boobu sawara du ko laal mooy boroom bët ba beneen bi nag mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi di wane lu jihaad moo bay wa aynun beneen bët boobu baatat tahrusu fi sabilillah doon monter la garde ci yoonu yàlla waaw xam nga ci garde la monter nekkul sax ci jamono ji nga xamante ne ci la musaayafa mu mudaaraba gi dóorante jaasi yeeg dóorante flèche yeeg tomahawk yeeg missile missile sol sol yeeg sol air yeeg yooyu yëpp ak tamit yi nga xamante ne mitra mitrailleur yeeg ak pistolet yi tul tul ak yooyu yooyu sax moom nekkul fa mooy gaa yee sonn léegi ñu wa def pause ñu kii mu xam ne ah il faut am ñu leen garde moom mu monter laa garde voilà comme ni nga xam ne yeneen saa sam noonu lu doon defal saxaabaam yi buñ masoon a nekk foo xamante ni daa wóorul da doon wax kan moo ñuy man tahrasuna la kan moo ñuy garde guddi gi nii voilà ke gisoon Seydina Abbad ak Seydina Ammar euh, ba ñuy garder <laughs> euh, fekk noon bi sawaay topp leen euh, daal di fett waa daal di jam fekk mu doon julli ndax dañ ne woon léegi ni ñuy def kenn ki day nelaw buy nelaw entre naa keneen ki moom di garde mais li muy def mooy day julli di garder waale moom bi muy garder Abbad radiyallahu eh, kii noon bi jóge na le seet ci lëndëm bi gis benn silhouette xam ne silhouette la kee mooy kiy garder gaa yi waaw fekk yeneen saa salaam ñoom la ñoom la waxoon ñu garder waa ji jël benn xeej kii rek daal di koy jam mu ngi julli mais mu continuer sëggul deful dara continuer di di tari alxuraanam di di continuer waa ji kiiwaat gis ne waa ji buujowul mu jamaat ko sànniwaat beneen jamaat ko bi affaire yi kiiwee ba deret di toq rek mu daal di sëgg daal di yeeki fëgg kim fa newaloon ne ko jógal noon bi agsi na mu ne ko mais mu gis deret ji mu ne ko mais mënoo ma koon teel a wax mu ne ko non alxuraan ji ma newoon doon ko jàng moom laa bañoon a dagg bu ma bañul woon li ñu yeneen saa salaam daal di gardeloo mu am faay fay te kon damay continuer waaye damay doon damaa jekki ma fàttale ko ne ah dañ ñoo gardeloo bu ma continuer nii alors que waa ji du kenn ñu bari lañ bu boobaa man defuma li ma war a def looloo tax ma yella sinon dama doon continuer di jàng sama alxuraan lu ma dal xam ma xam ne noonu la ay flèche lañ ko doon jam ay xeej ah, waaw waaw waaw mooy loolu la mooy di garde monter la garde waaw gars yi di nelaw nelaw yu baax yow nga monter la garde moo comme le Seydina Bilaal it defoon radiyallahu anhu bi yeneen ci saa saa am jóge benn xare ñu dox dox bu dox bu kanaase bu soutenu waaw saxaaba yi nag daal di laan bi sa fajar gi jege ñu ne leen saa salaam yooyu saa salaam tey ñoo noppaliku ñun affaire bi sonn nañ de saa ne ah kan moo ñuy gardeel fajar gi parce que damay bañ bu ñu kiiwee bu ñu yeewu de Seydina Bilal ne man radiyallahu anhu après Seydina Bilal di ga taxaw taxaw di surveiller fajar gi lool da doon surveiller moom taxarusu la Ah, aladu déedéet tahrusu yarqubu tulu al fajr tulu al fajr la doon surveiller waaye daal bi nga xamee ne dara des sëy naa Bilaal son moom it ne xaaral ma toog wéeru nii waaye tiim ci jant bi fi fi fi fi muy fajar gi xare mais sëy naa Bilaal naka la teg ndégg bi nag daal di départ <laughs> yaay na <laughs> jant bee leen yee <laughs> yeneen saa salaam gaa yi dañu biddanti ñoom ñëpp <laughs> waaw yeneen saa salaam biddanti <laughs> ñoom ñëpp ñu biddanti léegi yeneen saa salaam ne ah ne Bilal bi ñu kiiwee mu ne ah Bilal Bilal ne ah yeneen saa salaam ah maa ngi li jàpp seen bët de moo ma jàpp mooy coono gee kii rek. man daal dama fekk yeneen saa sam dana ñoom Seydina Abu Bakar fekk Seydina Bilal ki ne Bilal daal dara toog di xool di xool di surveiller di surveiller ba dara desut lu dul tuuti rek mu ne na toog fi mu toog rek saytaane day ko berse <laughs> moo tax mu départ Seydina <laughs> moo tax ku moywul fajar boo moywul gis nga bu sa réveil daal di sabee wala mu nodd wala nga dégg nodd gis nga boo jógul boo moywul doo jógaat boo naan xaaral tuuti non naa tëdd tuuti boo moytuwul wóor na te te te mooy gis nga boo yeewu fekk julli weesu na wala naaj yu génn na yow nelaw ya nga nelaw en fait jaruñu la dara da naan mais man en plus daa mel ni damaa damaa gëm rek xoolaat affaire bi euh, ma xool affaire bi leer kon mooy yow nelaw ya nga nelaw sax. <laughs> gis nga rek saytaane mais da lay fexe berse kon taxrusu aynu aynaani bët boo xamante ne nii su day garde fii sabilillah ci yoonu yàlla ngir noon bi waaye it yu mel noonu comme ci yoonu yàlla lañ newoon voilà nga taxaw nit ñi di nelaw nga am loo xam ne yaa leen ko taxawal di leen ko surveiller loolu lépp bëtu koo kee na sawara kon nag loolu lu yéeme yéeme la yu màgg la di wane fadlul jihaad yi wallah alimamu alhafidu nawawiyu mu teg ci hadis trois cent six allah muy hadis mille trois cent six moom la caa teg mu ne gisoon nañ gala waan Zayd ibn Xaalid radiyallahu ta'ala anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man jahhaza gaaziyan fi sabiilillahi faqad gazaa wa man xalafa gaaziyan wa man xalafa gaaziyan fi ahlihi bi xayrin faqad gazaa muttafaqun alayhi kon al imaamu al xaafidu an-Nawawi bii nga xam ne romboon na waaw xadis la boo ne romboon na jotoon nañu gis ko ci fi nga xam ne mooy chapitre kii euh, vingt et un chapitre vingt et un moo doon premier xadis foofu lañ ko gise woon lañ ko gise woon baabun fi taawuni ala al foofu lañ ko gisoon noonu dina ñëwaat mille trois cent six mu ngi nii mu ne waan Zayd ibn Khalid fële nag ba mu koy jël dana woon waan Abi Abdurrahman Zayd ibn Khalid al-Juhani radiyallahu anhu mu ne kon waan Zayd ibn Khalid mu ngi jële ci Seydina Zayd ibn Khalid al-Juhani radiyallahu anhu saxaaba la woon saxaabi la taalibe Yonent bi alayhi salaam anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi nee na man jahaza ghaziyan képp ku waajal waaw jox équipé jox ay ngànnaay ak waruwaay wala la muy soxla yen koo xam ne day xare ci yoonu yàlla fi sabilillah ci yoonu yàlla kooku faqad ghaza mu ngi mel ni moom moo xare wa man xalafa ghaziyan képp koo xam ne wutu na aji ku dem xare ji fii ahlihi ci njabootam bi xayrin ci yiw da taxawu leen taxaw bu baax ndax ah seen baay wala seen boroom kër wala seen tonton ñi mi leen yor dem na ca xare ba yow nga wutu leen gannaawam lu rafet taxawu gannaawam ci njabootam faqad ghaza kooku moom am na yoolu ku dem daldi participer ci xare waaw hadis bi mu ne muttafaqun alayhi al imam al Bukhari na ko noon al imam Muslim Abul Husayn rahmatullah alayhi ma bokk nañ ko solo hadis bi nag kon romboon na comme niñ la ko waxe foofu e, mooy kon lépp lees ci waroon a wax wax nañu waxoon nañ ko foofale fii hadis bi e, lenn la mooy day niroog comme la wax mooy yi nga xam da ngay dimbali nit mu def lu baax ñu ne da ngay mel ni ko am payooram waaye mooy am na moom loo xamante ne ki nga xam ne moo dem xale ji am na lu mu ëppale waa ji muy coono ga waaw na innama ajruki ala qadri nasabuki Abdullah yonent bi alayhi salaatu wa salaam waxoon sayyidatu Aisha anha ne ko dëgg dëgg nekk na sa euh, fay ala qadri lu tollook nasabuki sa coono mooy coono googu dina am plus bu ëppale waaye day ki nga xam ne moo ko waajal day am fay ki nga xamante ne nii mooy ka dem xare ji kon loolu di wane màggaayu màggaayu li nga xamante ne nii mooy euh, kon mooy euh, euh, xare ci yoonu yàlla non seulement waxuma kay xare waaye képp ku ko dimbali ci dara loo ko dimbalee loo xam ne lu koy jariñ la fa mu jëm yow yàkku demoon xare ji yéen da ngay am yoolu ko xare ji woon allahu akbar waaw loolu moo tax buntu yu yu bari ay manuma moom tout le temps manuma manuma yenn yi dimbalil kuy def nga am loo xam te buntu boobu gisoon nañ ci yeneen xadiis yu mel noonu te imaam dina ko indi ci wallahu taala léegi kon lëkkaale bu buntu bi kon mooy ngëneelu jihaad mooy yow non seulement waa ji jihaad rek mais képp ku ko dimbali ci lenn lu ndaw ndaw ndaw kooku yàgg da ngay am darajaay da ngay am yoolu ku ko def waaw mooy li nga xam ne moom da ko soxla buy dem waaye même bu demee ci gannaawam la nga xam ne moom da ko waroon a taxawu nga taxawu ko ko loolu yow yàgg da ngay am yow boobu te loolu lu ko wane mooy kon gënee lu ko ruy na wan al imam al hafiz an